rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i wal arba'iin ba'dal mi'atayn وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال xaraja mucaawiyatu radiyallahu anhu calaa xalqatin fil masjidi faqaala maa ajlasakum qaaluu jalasnaa nadkuru llaaha tacaalaa qaala allaahi ajlasakum illaa zaak qaaluu maa ajlasanaa illaa zaak qaal ama inni lam astaxlifkum tuhmatan lakum wa ma kaana axadun bimanzilatii min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam aqalla canhu xadiisan minni inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja calaa xalqatin min asxaabihi faqaal maa ajlasakum qaalu jalasnaa nadkuru allaha ta'aalaa wa nahmaduhu alaa maa hadaanaa lil-islaami wa manna bihi alaynaa qaala allahi maa ajlasakum illaa zaak qaaluu wallaahi maa ajlasanaa illaa zaak qaala ama inni lam astaxlifkum tuhmatan lakum walakinahu ataani jibrilu alayhi alsalatu wassalamu fa axbarani fa axbarani anna allaha taala yubahi bikum almalaika rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu al haafizu an-Nawawi rahimahullah muy ñëwaat ak ñun ci suñu bunt bi chapitre deux cent quarante-sept di wax baabu fadli xilaqi dikr euh, garab ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wala li nga xam ne mooy chapitre di wax ci ngëneelu jataay yi nga xam ne dañ koy samp euh, ngir di tudd yàlla tabaraka wa taala ci suñu daal bi ñu génn xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille quatre cent quarante neuf mu ne woon wa an abi waqid al-Harith ibn Awf radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam baynama huwa jalisun fil masjidi wan-nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafar walillahi alhamdu wal minna tey ñu a jël xadis bi nga xam ne mooy bu mujj mooy dernier xadis ci bunt bi ci chapitre bi mooy xadis mille quatre cent cinquante mu ne waan abi Sa'id al-Khudri mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dafkantalam la gënoon la siiwee muy Seydina Abu Sa'id du al-Khadri du al al al al al al al Khidri déedéet al-Khudri min bani Khudra voilà wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na mu ne xaraja génn na Muawiya kuy Muawiya ah sahaaba yi ñu doon Muawiya dañoo bari de <laughs> ya ban Muawiya hmm? muy Muawiya ibn abi Sufyaan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf radiyallahu anhuma mooy ki newoon xalifa ginnaaw Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anil jamii muy Seydina Muawiya di nijaayu jullit ñi parce que séeram soxna la ci yonente mi alayhi salaatu salaam muy Ramla bint Abi Sufyaan ummu Habiba radiyallahu anil jamii moom moo génn moom Muawiya ala radiyallahu anhu xew-xew bii nag li muy jëlee niru mooy bi mu nee xila bi mu nee xalifa la woon ala xalqatin dafa génn gis benn kuréel xalqa wax nañ la mooy kuréel mooy loo xam ne dañoo wër mais digg bi dara du ci nekk loolu mooy xalqa waaw cercle ab cercle ab wërngël la def nga xam ne bu feesee nit ñi defaat beneen wërngël ca gannaaw noonu benn nag la ci gis ci jàkk ji fa mu ne bi mu gisee saxaaba yi ay ay ay ay ñum romb ñun dugg ci jàkka ji gis leen fa qaala mu ne leen yéen maa ajlasakum lan mooy biiwu ngeen toog fii lu tax ngeen toog fii nii mooy seen toogaay bii ngeen def defub wërngël defub cercle ci biir jàkka ji waa lan moo lu ko waral lu tax xaalu ñu ne ko jalas naa nazkurullah ah ne ko ñun de dañoo toog ñii ñu ñuy gisee ngir di tudd suñu borom di sikkar borom bi qaala sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ne leen allahi ajlasakum illa daat ne maa ngi jël seede ci yàlla est-ce man ngeen maa seedeloo ci yàlla ne yéen ah dara toogul taxul ngeen toog lu dul li ngeen ma wax moo tax ngeen ngeen jataay seen jataay bi loolu kefee ko waral qaalu ñu ne ko wallahi ñu ngi wàcc yàlla maa ajlasanaa illaa zaak suñu toogaay bii dara waralu ko lu dul li tax ñu wax la mooy tudd turu yàlla waaw qaala sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ne leen nag déglu leen ma amaa inni ama adatu tanbih la comme ala waaw déglu leen ma faktar ñi leen noppee te dégg waaw waawee yëgu ngeen ma yëgal leen def leen attention déglu leen li ma leen di wax inni man Muawiya radiyallahu anhu lam astaxlifakum euh, nekkul dama leen a waatloo am na leen ma ne ngeen a toog ngir tudd yàlla ma waatloo leen waatloowu ma leen nag tuhmatan lakum parce que damaa am li ngeen ma wax laa gëmul damaa am ab tuuma bu ma am ci seen wax ji léegi amul dara benn soupçon bu ma ci am waaw bu ngeen gisee nag ma doxale nii déglu leen wama kaana ahadun te amul kenn amul kenn ku ma sa nekk bi manzilati yi ci sama wàccuwaay bir rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam aqalla koo xam ne moo ko gën moo gën a néew ay hadith yu mu jëlee ci moom man li ma doon jege yonent bi alayhi salaatu salaam yee bokk naa ci ñi ko jege woon ñi gën a lu ñuy nettali di jële ci yonent saa salaam waaw <laughs> waaw fàttalikul xadiisu man kadaba alayya tax na saxaaba yu bari dañ doon moytu di waxtaan mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam wala naan yonent saa salaam nee na ci loolu dige bu tàb boobu képp koo xam ne waxal nga ko lu dul noonu. na nga waajal sa banq sa banq ba nga xam ne moom ngay installé wu moom ngay déglu te biir sawara walla iyaazu billaah mu ne amul kenn ci ñi nga xam ne malgré ni may jege woon yonent bi alayhi salaatu salaam ku ma gën a néew anhu hadiisan minni waaw seet leen ñépp ko gënoon a jege man Muawiya bokk naa ci ñi ñi néew lu ñu nettali ci moom bu dul man bu ma nekkul le premier bokk naa ci ñoom waaw wa inna loolu ngir wan leen ne kon nag bu ngeen déggee ma leen leen lii ma leen di nettali di ko jëli ci leen saa lu ma leer la parce que man bariwu ma lu may nettali naan yeneen saa salaam nee malgré ne waroon naa koo man de ndax ni ma takkoo woon ak moom non seulement wax nañ la sànq soxnaam non séeram soxnaa yeneen bi ay saa salaam la woon waaye moom daa bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon bindal yonent bi alayhi salaatu salaam wax yu mooy alquran bu wàccoon Seydina Muawiya bokk na ci ñu yonent saa sam doon woowu ñu woolu ñuy ñëw di bind waaw ak tamit yenn lettres yi bu ko doon bind yenn buur yi moom nii da ko doon bind xam nga ne kooku kon jege na yonent saa sallam mu ne malgré loolu bokk naa ci ñi gën néew wala ki gën néew lu ma nettali xadis ci moom kon nag bu ma ñëwee ba leen ba xam na xadis buñ gisoon <laughs> suy naa mu wax yéen yi ne <laughs> bu leen di bu muy benn xadis moom en général bu mu commencé xadis day day laytaa yu mel noonu <laughs> waaw waaw bim naan eh, bu leen fi nangu eh, eh, benn xadis <laughs> waaw bu leen fi déglu benn xadis lu dul xadis boo xamante ne nii jamono yu Seydina Omar la woon <laughs> ndax Omar moom xalifa la <laughs> bu leen def képp koo xam ne seet leen waaw seet leen laa wax <laughs> waaw iyaakum wa ahadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illaa hadithan kaana ala ahdi Umar wa inna Umara radiyallahu anhu kaana axaafa an-naasa fi llahi azza wa jalla waaw mooy haditham man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin bi mu koy nettale xam nga gis nañ ko keroog ci Riyaad bi loolu la ko lay taay woon bii mu lay taale ko len <laughs> mu ne man <laughs> iyaakum waaw hmm, Abdallah ibn Amir al-Yahsabiyu moo ne woon dégg naa Muawiya radiyallahu anhu yuhaddithu muy nettali wa huwa yaqul di wax naan iyyaakum yéen nit ñi maa ngi leen di mooy tandikaloon wa ahadith rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne fu ngeen toll ñu naan leen lii yoneen sallallahu alayhi wasallam ko hadith yoneen sallallahu alayhi wasallam dee leen ci def euh, prudence attention sauf illaa ba mu def hadisan hadith boo xam ne kaana ala ahdi Omar sii woon na jamonoy Seydina Omar bu ñu nee xalifa boo yooyu moom jëlee parce que <laughs> <laughs> wa inna Umar nag Umar yow radiyallahu anhu <laughs> kaana axaafa an-naasa billahi azza wa jalla dafa ragal loo nit ñi yàlla <laughs> waaw inna Umar moom ku doon nettali di nga li ngay nettali lan la balan koo wax voilà mooy Seydina Muawiya yàgg na moom buy waxtaan parce que euh, moom moo toll noonu quoi waaw ñi xamul hadis nag ñoo jàpp ne ay wax rek waaw boo toogee sax sam xel may la dara rek nga ne xaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam di tekk nari neen wal iyaadu billah bu ko defee al wa'idu shadid daal li lay dal muy tëkk bu tar boobu mu waxoon man kadaba alayya falyalij an-naar ci hadith sayyidina ali ibn abi talib comme niñ ko gisoon radiyallahu anhu ku ma fenal moom ku ma waxal lu dul dëgg moom bi yaboo nga dem duggi sa war a ci saas te nga xam ne diñ fa dugg waaw mu ne kon <laughs> amul kenn koo xam ne amoon na moomaa kaana ahadun koo xam ne bi manzilati wàccuwaay yu amoon min rasulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ba pare aqalla anhu hadithan minni gineen di yéew lu may nettali hadis ci moom wa inna rasulallahi te yëg leen ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xaraja ala halqatin min ashaabi dafa génn benn bés fekk benn jataay saxaabaam yi am lenn ci saxaabaam ñu def jataay def benn kuréel waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu laaj leen ne leen maa ajlasakum waaw comme li ma leen laajal yi man defuma Muawiya loolu def la yonent saa salaam defoon <laughs> mu ne laaj leen ne leen maa ajlasakum waaye lu leen toogloo fii xaalu ñu ne ko ah ñun de jalas naa dañoo toog nii nazkurullaha di tudd yàlla tabaaraka wa taala wa nahmaduhu di ko sant ala ma hadana ci kaw li nga xam ne moom la ñu gindi lil islaam ci lislaam gi nga xam ne moom la ñu indi yow yonent bi sallallahu alayhi wa manna bihi alaynaa waaye di sant yàlla di tudd yàlla ci xéewal yi nga xamante ni nii moom lañu xéewale si suñu kaw ñun jullit ñi allahu akbar waaw loolu de moo tax yonent bi saa saam bi gis ñu nii waaw qaala yonent bi saa saam maa ngi leen di waat loo ci yàlla ndax toogloowu leen lu dul lii ngeen wax mooy moo tax ngeen toog nii qaalu sahaaba yooyu li radiyallahu anhu ne ko wallahi ñu ngi wàcc yow ñu ngi wàcc yàlla yow yonente bi alay saa salam maa ajlasana toogloowuñu fii illa zaak lu dul li tax nga xam ne moom lañ la wax loolu kese moo ñu tax ñu nekk xaala léegi nag yeneen saa sallam wax fa boobu ne ama inni ne yëg ne inni man rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam astaxlifkum waatluma leen tuhmatan lakum ndax damay am ak tuuma bu ma am ci yéen ak li ngeen wax dama koo ñàkk gëm déedéet walakinahu waaye li am ba des ataani jibrilu seydina jibril alayhi salatu wassalam al malak malaka mi ange mi moom moo ma dikkal fa axbarani mu xabaare ma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna allaha kenn yàlla azza wa jalla mi màggata tedd yubaahi bikumul malaika mu ngay tudd seeni mbaax yi ngeen nekke ak seen jëf ju rafet yi ca kanamu malaakaam yi akbar mu ne xadis bi rawaahu muslim mu ne ki nga xam ne moo ko solo mooy muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi di laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong ko solo ñu ne la déedéet am na ñeneen ñett ñu ko solo te ku nekk comme imam Muslim benn bërëb kes nga ko indi ki ko njëkk ko solo mooy sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ci musnadu shaamiyin hadiisu Muawiya ibn Abi Sufyaan waaw dina Muawiya Shaam la dëkk Shaam Shaami la Syrie la waaw Syrie gi léegi léegi de mooy la grande Syrie mu ne la waaw waaw Makka la juddoo doomu Abu Sufyaan sayyidu Bani Kinaana di sangu waa Quraysh waaye fan la ne woon xalifa xilaafa bi yépp Shaam la ne woon moo tax ci Shaam yi ñu dañ koy boole voilà loolu la <laughs> ah naka noonu al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah solo na ko abwaabu da'awaat an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadlil qawmi yajlisuuna fa yadhkuruuna allaha azza wa jalla naka noonu al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahimahullah mu ngi ko ni kitaabu aadaabil qudaa kayfa yastahlafu al-haakim Allah waaw gis nga moom moom moom fa mu génn kayfa yastahlifu al-haakim al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi dafa indi xadis boobu xadis bu reelu boobu ak Abu Hurayra mu ne Yonent saa salaam dane ra'a Isa ibnu Maryam alayhi salaam rajulan yasriq mu ne Seydina Isa Yonent bi doomu Sayyidatu Maryam alayhi salaam dafa gis benn waay yi sàcc quoi fa qaala lahu sayna Isa ne waa ji yow alayhi salaam asaraxt ñëwul na ko yow sàcc bi nga doon ñëwul fi ma tagg sa loxo ay dana ko asaraxt daa gis waa ji waa ji moom gis na ko muy sàcc bu <laughs> sayna Isa daal oh alayhi salaam mu ne ko asaraxt eh, eh, eh, yow dangaa fab dangaa sàcc <laughs> qaala laa wallah illadi laa ilaha illaa waa ji ak ñeme la rek <laughs> dal di waat te kaw sa way ni laa mukk waaw mukk sa cuma de waaw waat naa ko laa wax wallahi war naa ko ci yàlla alladi mi nga xam ne laa ilaha jaamu ci dëgg illaa huwa kudut moom <laughs> waat yàgg na de <laughs> waat ngir dëgëral say caaxaan ak a yàgg ah waa wax lool comme que zahir bi sawaay weddi na qaala isa alayhi salaam sayna isa alayhi salaam na ko ah kon de amantu billahi wa kadhabtu basari wa kadhabtu basari ah <laughs> que lool ah gëm naa yàlla weddi sama bët kon de li ma sama bët wan weddi naa ko <laughs> Allahu akbar Allahu akbar ah comme que waa ji daa daa daa daa kii daa daa daa waat kay ah mu ngi noonu <laughs> hadis boobu la ci teg ko mais li imaamu An-Nasaa'i kan daa voilà loolu entre parenthèses la woon ci nga xam ne lu xorom loo xam ne waa ji daal dina koy def waaw mu ngi koy ndiwoon imam Muslim kitaabu az-zikr wa du'a ba tawba wal istighfar baabu fadl ijtima ala tilawati al-qur'an du fa lañ xadis yi ñu romb yëpp fa lañ ko gis xadis bi ñu génnoon foofu la ne xadis bi ko jiitu woon hmm, bañ gisoon deux cent quarante cinq tamit foofu la ko doon al imam ñetti hadis yooyu bii mooy bu ci mujj Muslim mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettoon suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Wasiti al-asl waaye al-Absi mawlahum al-Kufi rahimahullah di borom Musannaf génn àdduna la 235 rahmatullahi alayhi qala haddathana mu ne nettoon nañu marhum ibn Abd al-Aziz ku ñu naan marhum ibn Abd al-Aziz marhum ibn Abd al-Aziz ibn Mihran al Abu Muhammad ñi ne Abu Bishr ñi Abu Abdillah al-Basri rahimahullah génn àddina alhamdulillah quatre-vingt-huit hmm? kon mu ngi amoon ñaata at cent ba quatre-vingt-huit quatre-vingt-cinq ans waaw cinq rahimahullah rahmatullahi alayhi an abi naamata saadi moom mi nag e, fiqaala ku wóor a wóor de façon imam muslim moo solo hadis an abi naamata saadi mu jële kuñ naan abu naama saadi albasariyu turam nag am nañu ne abdi rabbihi la am nañu ne noo amr la tuddoon ah muy albasariyu rahimahullah génn àdduna entre l'an 121 ak l'an 130 rahmatullahi alayhi nekkoon ku an abi Usmaan mu jëla abu Usmaan da Abdurrahmaan ibn Mull wala Abdurrahmaan ibn Mull ah ibn euh, di abu Usmaan an-Nahdi al-Kufi nga xam ne muxadram la fekk na jamono yonent <coughs> sallallahu alayhi wa sallama nag jotu koo gis waaw ah, moom jamono yonent bi alayhi salaatu salaam la imaamul Buxaari yi dane moom mii Abdurrahman ibnu Mull wala ibnu Mull di Abu Usman an jamono yonent saa salaam la tuub jël na sax ay ay ay ay ay zakaatam yónnee ko yonent bi alayhi salaatu salaam Allahu akbar waaye taxul mu doon saxaaba waaw Qaadisiya fekke na ko xare yu mag yi ubbi Euh, bilaadul Iran ak yooyu bilaadu Xuraasaan yëpp fekk na ko ay Rustum yooyu yëpp fekk na ko waaw waaw <coughs> moom yoo xam ne euh, ndeysaan yow xoolal euh, koo xam ne yoneen saa salaam bi muy dund non seulement gëm na ko ba jël zakaatam yónni ko yoneen saa salaam <laughs> waaye boo tax darajaay soxba daal fadlullahi la ngëneelul yàlla keese la man yasha'u moo koy jox ko soob waaw wallahu zul fadlil azim waaw yal nañu borom bi jox ci xeetu yi kon mu an abi Usman an abi Sa'id al-Khudri mu ci abu Usman mu jële ci abu Sa'id al-Khudri mu ne ah, muy Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn ibn ibn Abu Jurr ibn Abu Jurr <coughs> ibn Abu Jurr boobu mooy Xudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari di ash-Shahid di di ibn Shahid baayam di Malik ibn Sinan Uhud lañ ko faate bokk na ci shuhadaa Uhud moom nag eh, Abu Sa'id eh, radiyallahu anhu am nañu ne la entre l'an 63 ba l'an 74 ay wuute la kañ la génn àddina nekk saxaaba boo xam ne bu siiw la eh, radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala xaraja Mu'aawiya ala halqatin fil masjid fa qaala maa ajlasakum qaaluu jalasnaa nadhkurullaha ta'aala qaala wallaahi maa ajlasakum illaa zaan qaaluu wallaahi maa ajlasanaa illaa zaan qaala amaa innii lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa maa kaana ahadun bi manzilatii min rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam aqalla anhu hadiithan minnii wa inna rasuulallaah sallallahu alayhi wa sallam xaraja ala halqatin min ashaabihi fa qaala maa ajlasakum qaaluu jalasnaa nadhkuru llaha wa nahmaduhu ala maa hadaanaa lil islaam wa manna bihi alaynaa qaala allahi maa ajlasakum illaa zaak qaaluu wallahi maa ajlasanaa illaa zaak qaala amaa innii lam astahlifkum tuhmatan lakum walaakinnahu ataanii jibriilu fa axbaranii anna allaha azza wa jalla yubaahii bikumul malaa'ika kon hadiis baa ngi nii la ko al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah indi léegi nga ngat mooy lëkkaaleem bi mu am ak suñu bunt bii di wax ngëneelu xilaqu zikri jataayu euh, yi nga xam ne ñooy sikkar yi ak di ñaax nit ki di ko soññ di ko bëgg xemmem loo ngir mu ci muy takkoo moom te di ko tere nag muy mën a ko ñoom ci loo xam ne amul ngànt dañ naan la xadiis bii imaam tëje yeneen saa salaam à travers Seydina Muawiya mi ñu jottali radiyallahu anhu jàngaleem da ciy wane kon ndeke ñi nga xam ne ñooy toog di sikkar borom bi borom bi day tudd seen yiw yooyee ca kanamu malaaka xam nga bu dee jaam dañ naan jaam bi kii day fu mu ngay fuukarewoo yéen ca kanamu nii voilà ci seen jëf yu rafet bi mu ngi koy wax ca kanam ay ñoo xam ne ñu bi almalawul ala comme si borom bi da leen di wax borom tuhfatul ahwazi al imaam al mubaarak fuuri mu ngi wax lu mel noo ne këni comme si danaan malaaka yi xool leen sama jaam yi te gisoon nañ lu mel noonu jotaay yee ñu génn ñi nga xam ne non seulement bànneex daa nekk ci ñoom seen bakkan shahawaat yi ak iblis yi nga xam ne abalisa yi seytaane ki mbokkam yi nga xam ne dañuy leen ngir du ñu sant yàlla du ñu tudd yàlla mi ne war la waat naa ne dinaa leen sànk ak obstacle aqabaat muy pakk pakk yi nga xam ne ñoo war a tax du ñu ma tudd ni ñu baree malgré lépp <laughs> ñu daal noot seen bakkan ba mën a toog nag di ma tudd ngir di ma sant waaw ci xéewal yi ma leen defal ci lislaam borom bi nag di leen di di di di leen wax leen ngëneel ca kanamu malaaka yi waaw alors que malaaka nañ la loolu moo tax ñenn ñu naan euh, li yi hadis ba lañu euh, bu gudd boobu nga xamante ne nii li ñuy gis njàngat yi kese ñenn ñu naan lii dañ ciy wane ne kon si karu doomu aadama yi ñoo gën a kawe yi waaye loolu waxoon naa la loolu am na lees ci mën a seetaat quoi voilà mais c'était pour wax la ne gisoon nañ ko foofu mooy xadis ay na Abu Hurayra bu gudd boobule mooy premier xadis bi ñu gisoon mille quatre cent quarante-sept inna lillahi ta'ala malaa'ikatan yatufuna fi turuq voilà kon mooy xadis bi di wane ne kon géneelu jataayu sikkar bu ngeen nekkee di sikkar borom bi day wax almalawul ala ne neen xool leen sama jaam yaa waaw li nga xam ne moom lañ nekkati di ma tudd waaye it man nañ ci dolli comme foofa la imaam al doon wax naan la am nañu ne le fait que malaaka yi borom bi surtout ba bële doon leen wax loola la ñuy def ñu naan yusabbihuna ka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka ak ainsi de suite que yéen ñi ne woon ndax dangay def ca kaw suuf ñu fay def bàkkaar yéen ngeen dem reconnaître que ni ñooñu ka nekkewuñ loolu waaw en tout cas mbooloo moom wan seen ngëneel kon gëneelu xilaqu dikri yow bu ngeen toogee di sikkar borom bi te yàlla tax borom bi yubaahi ah yubaahi bikumul malaa'ika waaw day wax seen ngëneel kon loolu mooy lëkkaale li nga xam ne sikkar gis nañ ne amoon na ko yiñ gisoon ci xadiis yi ñu ak yi nga xam ne lii dëgëral tamit leneen luñ ciy jànge lu dëppaal lu nga xam ne mooy euh, lëkkaale bunt bi mooy wan nat bi laa mulazamatiha Seydina Muawiya radiyallahu anhu biñ ñëwee gis leen neewul yéen li ngeen di def baaxul déedéet dafa def na yonent bi saa saam defoon mi leen gisoon saxal leen ci loolu loolu moo taxoon ñu lal xadiis Ibnu Abbaas Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu bi naan daa gisoon ay nit ñu ne woon ci jàkka ji di sikkar mu dàq leen ne leen ndax yéen a gën a ragal yàlla euh, saxaaba yonent bi saa saa am yeneen leen gën a xam loolu wax nañ la benn mbir kese la mën a nekk ñaar soit mooy ñoom kayfiya bi la tere niñ ko doon defee moo baaxul wala ci la problème nekk mu mu mu jàjj leen ci loolu génn leen jàppe ji wala rek mooy daa yëgul façon xadiis yu mel nii sinon Seydina Muawiya moom gis na ñoo xam ne toog nañu laaj leen da leen a laaj lan ngeen def mooy dañoo toog di sikar lu leen ci tax a ko nazkurullaha jalasna nazkurullaha te yonent may saa saam ñëmu ngeen doon gis leen ban leen laajee dañ ne ko jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam dañoo toog sant yàlla di ko euh, euh, tudd di ko sant ci lii kaw li nga xam ne moom lañu ñu gënale ci l'islam man na euh, bihi alayna te baaxe ñu ko parce que borom bi waxoon na laqad manna allahu ala al mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah te suuratu Ali Imran aaya 167 borom bi ne laqad dëgg dëgg man Allahu borom bi xéewal na alal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi ba nga xamante ne ni baasa la yebal fii ci seen biir rasulan ndaw muy sallallahu alayhi wa sallam min anfusihim boo xam ne ñoom lañ bokk waaw indiwul malaaka ci seen biir boo xam ne daanaka sax pour gis ko day jafe waaw wala jinne ci seen biir déedéet ak nit la comme ñoom rawatina ñu doon dëkk a waxal muy waa Quraysh ak arab yi nga xam ne ñoo ko gëm mu bokk ak ñoom waaso ñun am ci yëpp alhamdulilah yëpp lu muy jàngale yi ci seen kaw aayaat yi di leen jàngal aayaat yàlla yi nga xam ne moom la ko borom bi wax ngir mu jox leen ko. wa yuzakkihim te ci alquran joojee ak njàngale moom mais ca lay jaar di leen setal wa yuallimuhum te ci alquran joojee muy jàng ca lay jaar di leen jàngale. di leen jàngal lan alkitaaba téere wal xikma ak xam-xam yu xóot yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir téere te ñoom kan nekkoon nañ min qablu lu jiitu woon nii la fi dalaalin mubiin dëgg dëgg ñu ngi woon ci cànkute gu leer nañ bu amul genn glam-laamee kon nag laqad manna allahu ala al mu'miniin sahaaba yi nañ nañ saa salaam dañoo toog waaw waaw waaw jalasna nazkuru allaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam te borom bi moo tax it waaw euh, hidaaya googu ihdina siraatal mustaqim waaw waaw waaw mooy gindi ñu borom bi ñu ngay ñaan nga gindi ñu yoon wu jub yu coow waral waaw moo tax jullit ñi da wax euh, buñ duggee àjjana alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq allah waaw waaw waaw alhamdulillah mbooleem cant yi kan la ñeel yàlla alladi mi nga xam ne hadaana moo ni dindili hada jubub l'islam gi buñ ci newee waxoon nañ la du say bët daa bleu wala da ngaa bokk moo tax de déedéet fadlullahi mahd ngëneelug yàlla keexe ke bu dara raxul keese la waaw loo keese la waaw waaw wama kunna li nahtadiya nekkuñu woon nag doon jimmee ko ci l'islam bi ci tegu nekk ci njub gi lawlaa bu waroon woon ne hadaanallah bu dul woon ne borom bi gindi woon nañ kon nag laqad dëgg dëgg ñu ñu xam ko yenent yooyu nag laqad dëgg dëgg jaa ak dikkoon lañu indi woon nañ rusulu rabbina bil haqq suñu ndawi borom bi alayhimu salaatu wassalaam indiloon nañ ñu dëgg te bi ñu duggee àjjana gin nañu ko gis gëmoon nañu ko waaye fii moom daa gën a teel leer naa aynul yaqin lañ am waaw Allahu akbar kon nag maa ajlasakum waaw tooguñu jalasnaa nadkuru Allaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam kon beneen côté bi lëkkaale buntu bi mooy di ñaaxaate nit ki bi takkook bërëb yi mel noonu bu bërëb yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu ne malaaka yi borom bi day wax malaaka yi ah, ngëneelu ña nekk ci bërëb yooyee di ko taxal mais loolu ko nekkul loo xam ne jaam bu am xel nekkul koo xam ne daa war di loolu dawee ci mébét loo jaam bi ngir muy takkook jataay yooyu waaye it beneen côté bi ah di la woo ci ngay bañ bi takkale takkale ko jataay yooyu ci loo xam ne amoo benn ngànt voilà te fàttale ko jataay benn ngënd boo ko fi bàyyee lu gën a suufee loolu de ngay nekk wal iyaazu billah te nit ki daa war a xam ne kullu nafasin jawharatun nafisatun la tanjali yumkinu an yastariyal kanza biha la yatanaha xayruhu fantabiha waaw mooy jaam bu nekk daa war a xam kene kii nu mu tudd euh, nokkeem gu nekk waaw daa nekk ak gànjar wurusu gànjaru boo xam ne mën na cee jël lu ne kon xam ne bu ko amee ay yiwam du jeex du jeex nga xam ne du jeex ay yiwam fantabiha kon nag yeewu leen Allahu akbar kon yeewu leen loolu de lu kon loolu nekk loo xamante ne ni mbir la moo xamante ne ni mbir la moo xamante ni ni nit ñi nañ ci bàyyi xel nit ñi nañu ci bàyyi xel waaw kon lii di wane gënee lii nga xam ne moo nekk kon ci xelaku dikk jataay yi nga xam ne ñooy jataay eh, eh, eh, tudd yàlla yi waaw ba pare tamit di soññ nit ñi ñu ciy taxaw di takkoo koog moom di takkoo di takkoog moom waaw xadiis bii mu indi moom ñoo xam ne boroom bi du tudd ku nekk <laughs> waaw da woon na borom bi lu tuddee benn yoon feefeer baax na waaw kon nag ñooñu am na nañu gëneel yal nañu ci boroom bi may eh, muy jaamu yàlla joo xam ne amul amul amul temps comme niñ la ko waxee woon julli bi nga xam ne ci façon bi yi la pourtant daa am temps bu jamono ju nekk nga mën a julli waaw diggante tàkkusaan ñu julee tàkkusaan ak timis dañuy tere ku la sikkar nag amul loolu waaw ak li ñuy baax baax baax baax baax boo fi demee nii weeru safar bii ajoo <laughs> daa am liggéey waaw sikkar nag amul liggéey dans le temps jamono ju nekk ak bërëb bu nekk ak naw nga xam ne noonu la approprié ndax mooy li gën borom bi yombal ko def ne amul fenn fu nit ki nekk lu dul ne man na koo def waaw gis nga li gën a sopplu fa yàlla moom la gën a yombal muy tuy ko tudd te bañ koo fàtte waaw ah kon nag yàlla nañ ci borom bi jàppale kon bii ni ñëw ñu gis ci noonu lañ jeexale chapitre bi bii ni ñëw insha allah ñu gis chapitre bi nga xam ne moo ci tegu muy chapitre deux cent quarante-huit ba léegi ci eh, kitaabu zikri biñ nekk